أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñu ngi sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala di julli di salwal ci suñu yonent Muhammad alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak ci saxaabaam ak mboolem ku topp ak njubam ba keroog yowmal taxaw dellusiwaat nañ kon ci suñu téere bi %e quarante :fra conseils :fra yi nga xam ne li ko tax a jóg mooy baaxal kër Cheikh Mouhamed Saleh Al ko mu nekk téere bu am solo kon tey mooy xaa dix :fra huitième :fra conseil :fra mu ne alxasmu fi fi fi tandimi awqaati nawmi wal waajibaat nam xaw a am fulla dogu %e xaw a am fulla daal waxtu tëdd wi ak kenn ku ci nekk warteef ko war ci kër gi nga am cee fulla bañ cee maslaa waxtu tëdd heure sangam la ñuy tëdd nañ ko respecté na ko ñëpp respecté bañ cee bañ a bàyyi rek kenn ku ci nekk di xool saa su ko neexee kii dem tëddi kii dem fale kii dem fale kii dem fale nga xam ne affaire bi du organiser wu euh, heure lekk organiser wul heure tëdd organiser wul amul benn heure wu mu ne mbir mi na bañ a demee noonu doon luñ organiser nga xam heure :fra sangam lii lañ war a def heure :fra sangam mm, war a def mu ne nga am ci la tuuti nag yii nag moom boo ko sàgganee yaakaar ne yii moom ay wax la nii rek %e nga xaw cee sàggan ndax yii moom ku am jot moo ko mën ku am jot ku am jotu njabootam moo moo mën moo mën nekk ci yi muy wax di naan heure :fra sangam dem leen tëddeeg di di dugg di di xool lii ku am jot a ko mën wala am na nooy tàyyeelee yii du la ci fekk ñaari fan sax boo ko defee di ko ko bàyyiwaat. mu ne baadul buyut xaaluha kal fanadiq mu ne yenn kër yi daal comme hôtel rek laa yakaadu qaatinuha yaarifu baaduhum baada mu ne ñi fa dëkk daanaka xawuñoo xamante daanaka xawuñoo xamante daanaka ay hôtel la rek ñi fay dëkk xamante wuñ koo laaj ana ana diw mu ne la ah teñ koo xool xool ko ba xam nga xool ko néegam fekk nag di génn bu yàgg niñ mel kuy génn sax du tàggu sa morom kenn xamul ci sa morom daal ban heure lay tëdd see ban heure lay lekk da ngay laaj kenn sama a ah man de sa waaye nag diw moom xaw ma cee mbiram lu bari de waaw daanaka duñ duñ miinante duñ jaxasoo loolu baaxul li koy waral nag mooy mbir mu organisé wul mais su fekkoon ne organisé wu nañ nga xam ne heure lekk ñoom ñëppay ñëwandoo heure def nangam ñoom ñëppay ñëwandoo toogaay boobu noonu ni nga xam ne ñu ngi ciy toog waxtaan yu baree bari yenn saafa fa lay juddoo. mu ne baadul awlaad yakulu matacha wa yanaamu matacha mu ne yenn xale yi da nga leen di gis ni nekk xale yoo xam ne heure bu la la ñuy lekk heure bu la neex la ñuy mbir mi organisé wul xale boo xam ne heure bu ko neex lay ñëw lekk heure bu ko neex lay dem tëddi loolu organisé wul xale yi dañ da leen a war a xamal ne leen programme bi nangam la nangam la nangam la ñu xam ban heure la ñuy lekk mais xale boo xam ne euh, heure añ maa nga football yi ah, yaayam di ko dencal ay ay ay boolu ceeb ci ay aron la ay ay biiri waañ ay ay kaw armoire mu mu mu ah, dem taxawaalu ji ba heure ba heure bu ko nekk ñëw yenn saa yi moo ko jublu day xam ne heure añ jot na mais du dagg football ndax te xam na ne xam na ne am na ko yaayam di dencal foofu waaw heure tëdd nga laajte ni naan ay bul ka bul tëj buntu kër bi delloo ko rek ndaxte diw dafa génn yii yëpp mooy lu ñàkk lu ñàkk a organisé mais su ko xam na ne heure sàngam bu ñëwul boo may tol du añ heure :fra bu ñëwul ba moytuwul du fa fekk nangam su fekkoon ne xam na ne mbir mi noonu lay demee kon dana ñëw kon loolu ñu bàyyi ci xel te loolu surtout mooy gën a noppal ndeysaan ñiy liggéey ci kër gi ñiy liggéey ci kër yi muy ah, jànq yi ngi jël di leen liggéeyloo di leen liggéeyloo ci ci kër yi yenn saa gis kenn koo xam ne subhanallah dañ ko yërëm nit nit di bu tàngal defar lépp ba jox waa kër gi ni kay am na xale buy football yi fële moom dem ba lépp pare mu ñëwaat ne añagul nga delluwaat demaat tàngaliwaat indiwaat pare am ku jóge fee ne moom kiiwagul te yenn saa yi doo ko ka doo ko mën a wax seen kër nga nekk yaayam a ngi fi baayam a ngi fi dangay mujj ndeysaan danga leen yërëm ci gis koo xam ne bu xëyee ba ngoon mi ngi liggéey sang xale yi defar kër gi dem togg def nangam def nangam def nangam te alors que yow yaa leen ko waroon a yombalal te li lii taxoon nga mën leen ko yombal mooy lépp nekk lu ñu organiser heure sangam li la def heure sangam li la ñuy def kon loolu ñu bàyyi ko xel mu ne ñenn ñi dañuy def it xaalu taami ala taam dugal heure ñam ci heure ñam koo xam ne daal heure añ moom lay wax waxi ndékki nit xale boo xam ne day neelaw neelaw neelaw neelaw ba gaay di wax waxi añ mu yeewu ne moom day ndékki léegi bu ko defee ndeysaan jànq ba nekk foofu nga gis ko mu bàyyi añ ba nekk ci moom di ko lijjantil ah ndaxte boo ko deful wax nooy def xam nga li may wax nii moom du xam-xam lii borom téere bi da ko ni mais yéen ñi ñëpp ku ci tijji woon micro mën na cee wax loo xam ne <laughs> mën na cee wax loo xam ne laalu saan waaw day nelaw ba heure bu ko neex heure añ bu nit ñi di wax waxi añ moom muy wax waxi ndig nee nañ ko tàngalal nangam te boo ko deful yaayam wax léegi da ngay obligé daa koy defaral loolu muy wax waaw bu demee bay boori 18 heures nit ñaa ngi ci ay yeneen mbir mu ñëw di wax waxi añ waaw boo ko deful yaayam wax nga jox bàyyee ba min yi ba ñëpp tëdd nit ñaa ngi ci seen xaaju guddi moom mu nekk ca waañ wa di kër kër di xool lu mu reere programme bu yàqoo yàq boo xam ne bu niñ ñi awee fii fee lay aw te léeg-léeg yow parent bi yaa ko ci bàyyi muy doxee noonu rek loo looloo waral bu tukkee day sonn ta nekk fenn ndaxte day jot programme bu bon boo xam ne day ñëw kër jàmbur yaakaar ne programme boobu ko yaayam tàmmal seen kër moom lay indi moom lay indi fi nga nekk waaw jigéen jigéen jigéen ji nga gis ba mu ba mu jullee fajar ba tey mi ngi ci waañ bi ah togg ba yekk ba war a dem noppalu ji nga ñëw naan ko man añaguma tibbalaat ma mu war a dem jugaat nekkaat ci yow pare tey lim lay indil bu manqué dara nga subhanallah ah loolu yenn saa da nga yoreel sax nit ñi àq te doo ko xam da nga yoreel nit ñi sax àq doo ko xam kon yi kon amal yërmande ci ki nekk ci wàññi amal yërmande ci ñiy liggéey waaw moo tax lépp nañ koy defandoo benn yoon mu am heure nga bañ di absenté ba loolu jàll nga jóge fële Euh, ànd ak sag mer boo xam ne buñ la ko defalul nga kaas loolu baaxul mu ne loolu bokk na ci li muy waral mooy tafakku ko rawaabit maanaam yi waroon a boole waa famille bi yi waroon a boole waa kër gi ay jotaay yi nga xam ne ci lañ waroon a toog waxtaan weccante xalaat kii wax lii ay jotaay yu mel noonu mu ne daanaka du du xaw a mën a tee am daanaka du amati ndaxte nit ñi bokkuñ heure nit ñi bokkuñ heure nga xam ne bi waxtaan bi di weccante xalaat kii wax lii kii wax lii kii wax lii di miinante waat seen biir li ko waaji doon wax nee na ah, moom bi courant coupé la xam ne ndekete waa këram ay jàmbaar lañ nee na buñ masaane toog ku ne mi ngi ci portable am kii nekk ci am bi courant coupé nag wifi bi arrêté gaa yëpp teg seen portable di waxtaan mu ne mu gis buñ buñ andee benn xalaat kenn da ciy def analyse bu am solo boo xam ne nee na moom dina ne ah man ndekete bu courant coupé wul woon xam ne sama waa kër nii lañ jàmbaare waaw ah, coupé ku ne ku ne ku ne sa waay indee benn xalaat mu def ci analyse bu am solo boo xam ne danga naan déedéet kay kii xanaa du diw sàngam ndekete moom la mais portable bi moo ko xañoon jàmm. Eh, mu ne loolu bokk na ci li muy waral tamit adamu li di baat fi nufus ñàkk nekk ku nekk mundabit mooy ku organisé wu nekk ci programme bu leer koo xam ne programme am leerul waaw da ngay tibb añ sax ba teg ko mu ñëw daal ne suur mu ñëw daal ne non man 18 heures la ñëw ne man nangam nangam koo xam ne daal moom programme am leerul te loolu baaxul. surtout ci góor dafa war a teel a tàmm yenn yi yenn yu metti yi euh, mooy waral bu tukkee fenn mën a teel a mën a teel a adapté wu waaye la boo toppee yaay yi yaay yi yërmande yi day bare bare bari bari bari ba nga xam ne nañ la war a jubbantee teg la ci yoon maanaam dooni mel boo toppee nag nga ka yërmandem boobu nag ndeysaan doomu jàmbur ja nekk ci kër gi mooy mooy sonn jànq bi mooy sonn yow nga nekk ci situation bu baax boo xam ne yaakaar nga ne loolu mooy continuer te àdduna day wëlbatiku mu daal ne bàyyil xel nag am na ñoo xam ne dañuy am ngant mu ne xale yi jàngi euh, ka fonctionnaire yi liggéey yi nga xam ne ay place lañ yor mu ne nag bàyyil xel xëy na ñëpp mënuñoo bokk même programme nag boo xam ne da nga naan na ñëpp bokk ci même programme bii nii non non mu ne saay ñëpp mënuñoo bokk ci loolu mais kenn ku ci nekk ci programme ka ba mu nekk mu nekk lu leer ba kii liggéey xam xam ne kii heure sangam lay def nangam heure sangam lay def nangam waaw ah, bu ko defee lenn lu ci nekk doo ko def ñaar yoon nga xam ko dëgg la yenn saa yi nit ñi mënuñoo bokk même programme ah, ndaxte bokkuñ ndaxte bokkuñ même liggéey bokkuñ même fu ñuy xëy mu ne wala axlaa min ijtimaa'i al-aa'ilati al-waaxida ala at-ta'aam mu ne amul lu gën a neex benn famille ñoom ñëpp toog ci table lekkukaay yi ñoom ñëpp bokk heure bu ñuy lekk mu ne nii occasion boobu noonu ne ci waxtaan kenn ku ci nekk weccanteeg moroom ay moroomam ay xalaat mu ne loolu noonu amul lu ko amul lu ko gën a neex ay fàttali ko benn am na kenn ci soxna yenent bi ku ne yenent bi alayhi salaatu salaam daan nañu boole ci ki aaye daan nañu boole ci nekki aaye ñun ñëpp ne toog fa daan waxtaan am na am na am na asar bu mel noonu lépp ngir ndaxte nit ñi booloo giñ giñ booloo yenn saa yi day day gën a boolewaat xol yi ak xel yi ni miinanti way laa beru bi subhanallah loolu loolu baaxul mu ne tamit na nga insister trop inda xuruj inda al xuruj xususan li sigaar génn bi bu nekk rek ku mu neex génn xale yi heure bu la neex génn mu ne surtout ndaw ñi surtout ndaw ñi surtout ndaw ñi waaw lu jug rek ni génn lu jug ni génn lu jug ni génn déedéet yenn saa yi heure sàngam del tere del tere génn surtout timis bu xasee jot moom xale bu matul mu kàllaf lu muy def ci biti jaru ko waaw mën na toog insister ci loolu yu sew sewaan yooyu noonu de ko bàyyi xel yii nag ku sàggan du ko mën moom ku sàggan du mais ki koy mën mooy ku am jotu waa këram di xalaat responsabilité bi ko yàlla teg mu xam ne bisa ngi ñëw yàlla taxawloo ko di ko laaj naa ko noo defoo nag njaboot gi koo xam bu tëddee mooy wëndeelu ca xelam ku mel nii mooy mën a jëfe yi yi borom téere bi di wax nii kon tey loolu mooy conseil tey bi léegi xaw naa gàtt moo tax ma gisoon ni yokk ci ni yokk ci benn benn benn kii bu ma gis benn benn règlement intérieur boo xam ne benn waay moo ko bind pour këram benn waay moo ko bind pour këram indi ci yaakaar naa vingt Euh, mbir yoo xam ne yëpp nañ ko de xaaral ma dugal ko ci biir groupe bi bu ko defee naa ko liir liir bu gaaw rek ngeen xool après nit nit ñi discuter ci ko yi ngeen gis ne yooyu mën naa ne yi ngeen gis ne ni bu ñu ko changé woon moy gën incha allah day gaaw du euh, du yàgg maa ngi koy dugal ci biir groupe bi bu amee ko am pexe ba mën ko indi ci room bi alhamdulilah arab la nag mais après après bu ko bu kenn ci yéen pare woon pour def ko français bu ko defee nii Eh, kat dinañ ci mën a dimbalante ah du xadis du aaya nag du xadis du aaya yi ay waxi nit la eh, loolu du xadis du aaya moo tax képp ku ci gis loo xam ne jàpp na ne lii d'accord ci aywa mën naa mën naa mën naa feeñal li mu gis li mu gis ne moo gën aywa kon nañ ko liir liir bu gaaw xaar ah, règlement yi waa ji bind pour këram eh, mu ne bi ci njëkk mooy asalaatu fi awqaatiha képp ku dëkk ci kër gi li ci njëkk mooy juli ci waxtoom julli moom ci waxtoom lañ koy def waaw moom moom da koo taf kër gi amul ku fi nekk koo xam ne beneen heure ngay julli julli moom ci waxtoom waaw loolu moom na leer na ko ñëpp xam xale yeeg mag ña gan yi bëgg a ñëw même boo naree am gan sa wax ko ne quoi ah, fii nag paa bi nee na nee na kan nee na julli ci heure am lañ koy def mu xam ko buy ñëw indaale xalaat bu mel noonu. mu ne ñaareel ba mooy min fadlika wa shukran kalimataani daruriyataani saa boo bëggee dara ci nit danga naan ko min fadlika nga ci sang maanaam daal maa ngi lay ñaan nga defal ma nangam doo forcer dara loo bëgg da ngay ñaan ci njekk ñaan leen ci njekk <laughs> loo bëgg da nga koy ñaan ci njekk amul amul force lépp luñ la defal ba pare tamit daga nga naan shukran waaw foofu moom man dindi naako ko lépp luñ la defal daga nga naan jazakallahu xeyran waaw lépp luñ la defal nga ne jazakallahu xeyran euh, mu ne troisième bi mooy ne amul doore amul saaga amul benn wax boo xam ne wax bu ñaaw la la darb wala sab amul doore amul saaga na ko ñëpp xam gan yi ñëw ak ko ñëpp xam kër gi amul doore amul saaga mag ñeeg ñëpp a ci yem nag gis nga nag boo amee gan boo ko waxul nag ba mu ñëw ci kër gi yee def lool lu ko ci fekk eh, yow mi mu fa seet si yaa def ndax yaa ko waxul mu ne mu ne quatrième bi mooy abbir an mashaa'irika bi kulli adabin wa wuduh li nga bëgg ak li nga yëg am nga droit wax ko maanaam loo bëgg rek wala loo xalaat am nga droit wax ko waaw bu kenn xalaat am xalaat bu rafet pare denc ko noonu am nga xalaat wax li nga am nga droit wax li nga bëgg ak li nga xalaat mais nag na ànd ak yar ak teggin mu na ànd ak yar ak teggin mu ne cinquième bi mu ne aghliq ma fataxta loo tijji na nga ko tëj buntu la euh, fenêtre la frigo la loo tijji na nga ko tëj loolu noonu na ko ñëpp xam ci kër gi lépp lu fi waay tijji na nga ko tëj ah kay yàlla na ko mën a appliquer. mu ne loo waddal na nga ko for loo waddal na nga ko for mu ne kaas la lu mën a doon waddal na ko for. sixième bi mu ne sa néeg yow yaay responsable bi sa néeg maanaam a cet ga euh, ndax organiser nga ko loolu kenn du ko laaj mindaan bi kenn du ko laaj yow lañ koy laaj euh, sa néeg yaay responsable bi loolu nga xam ko euh, na dugg sa biir bopp. %e ma xool septième bi mu ne al insaan li ay mutahaddis mu ne kuy wax na nga ko déglu kuy wax na nga ko déglu bàyyi ko ba mu wax ba daaneel nga wax ñaar ñuy wax moom amul ci kër kii di wax kii di wax déedéet moom kay moom ni nga xas naa jël kàddu neel teg <laughs> bàyyi ko ba noppi nga soog a wax ay ñaar ñuy wax amul ci kër gi boobu moom man gis naa ne diis na moom ah, ndaxte dëgg la sa moo war a am waaye nag yenn saa yi moom loolu pour tënk xëy na mën naa am de yar lañ ci huitième bi mu ne asalaam xaala duxuuli wal xuruj nuyoo mu ne ka mu ne nuyoo day war nuyoo dugg ak ku génn képp kuy bëgg a génn di nga nuyoo kuy dugg da nga nuyoo <clears throat> neuvième bi mu ne qiraatu ma tayassara min alquranil karim képp ku yeewoo ci kër gi bala ngaa tëdd da nga da nga jàng dara ci alxuraan xëy ci kër gi yenn fi ba tëdd da jot jàngoo dara ci alxuraan tijjiwoo kaamil amul ci kër gi waaw loolu amu fi règle la na ko gan ñi xam na ko ñëpp xam boo xëyee ba ngoon bala ngaa tëdd da nga jàng dara ci alquran qiraatu ma tayassara min alquran mhm. la sahara ba'da al-isha'i bi saa buñ jullee gee ba pare kenn amul droit waxtaan lu ëpp lu ëpp une heure de temps buñ jullee gee daal maye nañ daal toog waxtaan mais nag une heure de temps ci lay yem <laughs> ah bii tamit bii tamit gis naa ne man man boo gis naa ne diis na diis na donte borom eh, xaar sama ma bàyyi noonu xëy na tontu Amar andi ko après wa yukrahu al xadisu ba'da al isha nee na daal kenn amul kenn amul droit eh, buñ jullee gee ba pare toog waxtaan dopp une heure de temps tayib mu ne al ajhizatu zakiya yabda waqtuha min ila eh, whatsapp yeeg wifi ordinateur beeg yu mel noonu daal dafa am heure dañ koy wutal heure sangam bu heure sangam maye nañ na ku nekk nekk ci ligne bi ci internet bi ci nangam bu jeexee jeex na kon loolu dañ koy wutal waxtu mi nekkul saa su la neexee rek nga nekk mu ne alqiyaamu lil walidayni wa taqbilihim mu ne ñaari waajur yi muy papa ak yaay ñoom boo leen gisee rek da nga war a jug nuyu leen ba pare fon leen loolu maanaam loolu charte la fon gi ñu leen di fon saa boo leen ci kër gi da nga leen di nuyu fon leen. loolu la wax muy papa ak yaay doom yi ah doom yi nag la la ci jublu bu dee da ngaa nekk ca kër ga te nekkoo doom xëy na loolu nekkul charte mais ñi nga ne ay doom lañ papa ak sax buñ duggee da ngay dugg nuyu leen foon leen <laughs> euh, mu ne al intiha min al muzakara as mune euh, mu mu ne mu ne waxtu waxtu kii bi révisé heure day jeex heure tel ne heure sangam ngeen dem eh, xooli seen leçon heure sangam mu jeex mu ne quatorzième bi mu ne al jami' yatahammalu mas'uliyatahu wal mu kenn ku ci nekk moom responsable ab boppam la waaye mboolem yi nga xam ne ci kër gi la nekk te ñëpp bokk ko ñi kenn ku ci nekk rek loolu noonu ak càmmam ni sàmm ko ba dara du ko yàq mi ngi sa kaw loos ñëpp ko bokk amul li diw sangam leen ko jox lii diw sangam leen ko jox loo gis mu yàqu ci kër gi rek xamal ne war ngaa def ay pexe ba mu baax lampe buy tàkk fayal robine buy xel di tëjal eh, ak yu mel noonu. mu ne kullu fardin yaxdumu nafsahu ah mu ne kenn ku ci nekk mooy liggéeyal boppam maanaam amul mindaan bu lay indil bu lay indil sa ndékk di la defaral sa néeg de mu ne yooyu noonu kenn ku ci nekk yaa koy defal sa bopp ba mu des ñaari waajur yi. ba mu def papa ak yaay mu ne mm. papa ak yaay ci biir gi ñoom bu dee xale yaa nga fa moom xale yi ñoo war di def keneen ku dul ñoom nag kenn ku ci nekk amul xëy tegale say tànk di xaar min naan bu la sa nekk wala bu la indil nekk yaay dem waaw yaa koy dem eh, a defaral ko sa bopp mu ne al usra muqaddamatun ala ma siwaha famille bi ñoom lañ jiital ci keneen ku dul ñoom saa bu soxla ñi dëkk ci kër gi ñi nga xam ne ñooy famille bi ñoom lañ jiital ñoom la ñuy njëkk a fajal seen soxla ba mu ni soog a dem ci keneen saa bu ñaari mbir bu amee nit ku nekk ci mbedd mi ak ku nekk ci kër gi soxla ne ne ki nekk ci kër gi la ñuy jiital waaw. mu ne laa yadxulu ala ahadin mu ne kenn du dugg ci benn nekk lu dul ne dafa yëglu adamu rafa sawti fil manzil mu ne mahma kanati zuruf kenn du yëkkati kaddu ak nu situation bi mën a mel yuux tontu tontu boo xam ne day ànd ak ca kaw a kaw mu ne loolu amul ci kër gi dañ ko fee interdit ak nu situation bi mën a mel. bu ka 19e bi mu ne alihtimam bi sixati wa nadaafa képp ku yeewoo ci kër gi da ngaa war a yittewoo ak ak cet sa néeg na set sa yére na set del lelli say we mu ne del boros mu ne tamit képp ku yeewoo ci kër gi da ngaa war di def sport képp ku yeewoo ci kër gi da ngaa war di def sport Euh, a sax set ba beneen bi mooy del def sport mu ne bi ci mujj nag mu ne xusnu taamul wal axlaaq al xasana ma al jamii rafetalal say jikko kenn ku ci nekk daal boo xëyee war ngaa jël bind bind ci jikko bu rafet fexe ba rafetal say jikko yi mooy yi nga xam ne ay règlement la yu ma indi ci biir këram subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu